bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wa imaamil mursaliin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin al-makiinil amiin wa ala aalihi wa sahbihi al-ghurril mayaamiin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin ammaa ba'd fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam di dellu ci waat sunu waxtaan fajar di ànd ak yéen ci suñu bind fukk ak fukkeel ak juróom mooy quinzième leçon quinzième jotaay ci téere bi di ashariyaatu Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a euh, li Cheikh Abdul Aziz ibnu Daaxil al-Mutayri ngi ñaan yàlla subhaanahu wa ta'aala bi mahdi juudihi wa karamihi mu defal ñu ak sellal ak dëggal ak nangu lépp loo xam ne liggéey la bu jëm ci moom barkel ko ba tey rek euh, muallif bi rahimahullah mi ngi toll ba tey ci lor yi nga xam ne mooy yàlla da koy joxe mu toll ci ba tey rek cause juróom-ñaareel bi cause juróom bi rek dafa bari nag lor yi nga xam ne mooy yàlla dana ko indi nga xam ne da koy jural aji moy ji da koy indil kii moy yàlla tabaraka wa taala nga xam ne loolu bu ko xamee faaw mu wattandiku ko loolu mu alif bi mi ngi ci génnagu ci ba tey génnagu ci cause juróom-ñaareel bi ndax dafa bari ay lor dafa bari ba tey mu ne wa minha zawalul mahabati wal xalaawati allati labisaha bi taa nee na fa tabaddala biha mahanatan wa xaqaara nee na wa minha bokk na ca lor yooyu nga xam ne mooy yàlla da koy indi mooy zawalul mahabati dañu ak teeyu wal xalaawati ak neexu neexitu ngëm yàlla neexitu xol allati neexet topp yàlla allati mi nga xam ne labisaha soloon na ko bi taati ci ak topp fata fata baddala mu watteewu mu sansewu biha ci sabab su mooy yàlla bi mahadatan nekk li nga xam ne moo dañ googu bu dañee dafay chance wu bi ay sabab su yàlla gi maxaanatan nekk ak doyadi wa xaqaratan ak xeebu wal iyaazu billah nga ne fa tabaddala mu daal di watteewu waa di sensé wu bi xaa ci eh, neexitu ngam yàlla googee eh, da koy wattee da koy sensé dafay watteewu dafay sensé wu moom neexitu ngëm yàlla googee eh, mahanatan di nekk ak doyadi waxaara wa xaqaaratan ak xeebu nee na bokk na ci lor yi mooy téyu ko nekkoon ci moom respect ki nekkoon ci moom day dañ neexitu gëm yàlla nga xam ne da ko soloon ci topp yàlla neexitu topp yàlla gi amoon day dañ daal di sensé wu day dañuy sensé eh, neexitu googi day sensé wu gim dañ dafay changé wu day dindi dafay wattee neexitu ngëm yàlla googu soppi ko li nga xam ne moo di ak doyadi ak xeebu nit ñi day doy day doyadi day doyadi fa moom doomu aadama yi kooku day doyadi ca moom mooy kat yàlla bi waaye itam day xeebu ca ñoom itam yal nañ ci yàlla musal kon boo xoolee ci neexitu yàlla googu yi dafay changé wu moom wàcc gi muy wàcc dañ gi muy dañ moom teeyu gi ak neexit gi fay mujj ginaaw dafay wàcc wàcce wu dafay changé wu ci neexitu nga bi yàlla ko gi dafay mujj changé wu nekk li nga xam ne moo di ak doyadi ak xeebu doomu aadama dañ koy xeeb ci sababu su yàlla gi nekk gi gi muy taxawee mooy yàlla gi nekk ci moom moo tax euh, nit ñi duñ ko respecté ti neexitu nga bi yàlla gi nekk ci moom lay nekkoon ci moom dafay changé wu nekk. dafay wàcc nekk changé wu nekk li nga xam ne moo di ak doye di aku xeebu mu ne wa minha xusul xusulul buxdati wa nufrati minhu fi qulubi nnaas bokk na ci xusulul buxdati amuk bañeel wa nufrati akuk foñ minhu ci moom fi qulubi nnaas ci xoli nit ñi nee na bokk na ci mooy mu yàlla lor yi muy jur mooy ki koy def nit ñi dañ koy bañ dañ koy foñ dañ koy daw xol doomu aadama yi dañ koy bañ beneen bi itam dañ koy daw mooy côté yàlla kenn du ko du ko nawloo foo ko gisee daanaka doo bëgg di ànd ak moom ndax yées gi mu minha diyaa'u a'azzi al-ashyaa'i 'alayhi wa anfasiha wa a'laaha wa huwa al-waqtu alladhi laa 'iwada wa laa ya'uudu wa laa minha bokk na ca lor dayaaxu a'azzi al-ashyaa'i sànkuk mbir ya gën a cher mbir ya gën a tedd alayhi ci moom wa anfasiha te gën a gànjaru wa aghlaaha te gën a cher ci moom wa huwa moom al-waqtu alladhi mooy waxtu bi nga xam ne la 'iwada minhu amut ak wattee amut ak sensé amut lemb luñ koy sensé laa 'iwada déet ak ci moom amut lemb luñ koy sensé wala ya'udu te du dellu ilayhi ci moom abadan ba faaw bokk na ca lor yiñ koy jural moo di la gën a cher ci moom te gën a gànjaru te gën a tedd loolu dafay sànku tamay waxtoom bi nga xam ne bu kasee dem rek jeex na dara mun ko indiwaat loolu yéeme yéeme la loo xam ne mooy yàlla da koy mm, indi ci doomu aadama ci ne sànk waxtoom wala yaasu billah te benn minute bu dem ci sa waxtu rek mën na lay indi rëccu rëcc yu métte métte yawm al-qiyaama nasalullah salaamata wal aafiya mu ne wa minha tama'u aduwwihi fiihi wa zafrihi bihi fa innahu idha ra'aahu munqaadan mustajiiban limaa ya'muruhu limaa ya'muruhu ishtadda tama'uhu wa haddatha nafsahu bizzafari bihi wa ja'alihi min hizbihi hattaa yasiira huwa waliyyuhu duuna mawlaahu al-haqq wal-'iyaadhu billah minha bokk na ca tamau aduwihi xeeme xeeme muk noonam fiihi ci moom wa zafarihi akuk tuufoom bihi ci moom maanaam jekku ko eh, daal koy jàpp fa innahu ndaxte moom kat ida ra'ahu su fekkee da koo gis munqaadan muy muy kuy wommatu mustajiban muy kuy wuyu lima ya'muruhu ñeel li xam ne mi ngi koy digal yani ishtadda kon day tar tamaahu ak xeememem xeememteefam wa te mu waxtaanal mu nettali xibaar nafsahu bakkanam bi zafari ci ak tuufu ci jàpp bihi ci moom wa ak def ko min xisbihi mu bokk ci ay kuréelam xataa yasiira ba mujj huwa moom waliyuhu di ab péetiyam duuna mawlaahu ci lu dul ki nga xam ne mooy ki ko féete woowoon féete woowoon ay alxaqi kay dëgg bokk na ci lor ya moo di lor ay noonam yi nga xam ne dañoo nekk noon doomu aadama ci jullit bi dañuy xeemem dañuy dañuy mujj am xeememteef ci moom dañuy mujj itam jekk ko ndax su fekkee noonu bi daa gis ne kii kat eh, lam koy digal lépp mi ngi koy def mi ngi koy wuyu mi ngi koy mi ngi koy jox lam laaj su boobaa xeememteefam ci moom dafay tar su ko defee lay am noon bi eh, li koy bakkanam di wax rek mooy kii mën nga koo jekku demal nga jekku ko boo ko jekkoo nga def ko ci bokkale ko ci say kuréel su loolu amee noon bi day mujj la bëgg ci moom lépp day am defee mu mujj nekk pété moo koy mooy kilifaam moo koy pété woo léegi yàlla mi ko féete woo woon léegi déedéet du nekk féete woo nekk ajuwut ci yàlla léegi ci kooki aju ci noonam boobee te loolu luñ xam la lu feeñ la boykatu yàlla yi euh, boo xoolee ñeleen di jekku mooy seeni noonu waaw dañuy gis yéefar boo xam ne day nder képp ab julit ci côté bu nekk lam bëgg moom lay def euh, loolu nag ci ay façon yu baree bari da ciy feeñe boo xoolee dundug doomu aadama yi ci seen façon yu baree bari da ciy feeñe moo xam ci seen wàllu dundin la moo xam seen wàllu social la moo xam seen wàllu économique la li ko waral moo di wàcc guñ wàcc yoon seen noonu dañ leen di jekku luñ bëgg lañ koy def kenn tene wala ci mooy yàlla baaxut mu ne mu ne mu ne wa minha at-tab'u war-raynu ala qalbihi fa inna al-'abda idha adhnaba nukita fi qalbihi nuktatan sawdaa fa in taaba minha suqila qalbuhu wa in adhnaba dhanban akhara nukita fiihi nuktatan uxraa wala tazaalu xattaa ta'alluwa qalbuhu wala xattaa ta'alluwa qalbuhu fazaalika huwa ar-raan qaala Allahu ta'aalaa kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun kon mu ne al-imaam Ibn al-Qayyim mu ne wa in aznaba zanban aaxara nukita fiihi nuktatan uxraa wala tazaalu xattaa ta'alluwa qalbuhu fadhalika huwa raanu qaala allahu taala kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun mu ne minha bokk na ca lori mooy yàlla yooyu yamiy jural doomu aadama ji bokk na ca lor ya mooy at-tabu kastewu kaste xol bi tàmpe gi ñu tàmpe xol bi wa raylu ak li nga xam ne moo di tilim tilim bi muuraay gi nekk ci xol bi ala qalbihi ci ab xolam fa inna al-abda nee na ndaxte bi idha bu fekkee daa def bàkkaar nukkita dañuy tomb fi qalbi ci ab xolam nuktatan sawda benn tomb bu ñuul fa in taaba bu tuubee jëm ci sunu borom tabaaraka wa taala minha ca maanaam mm, bu tuubee nee na suqila qalbuhu minha dañuy xànc dañuy raxas ab xolam ci mooy yàlla boobu ci tomb boobu da ciy boobu dañ koy dindi wa in aznaba nee na bu fekkee dafa bakkaaru zamban axara beneen bakkaar nukkita fii ñu tomb ca biir xol ba nuktatan uxra beneen tomb wala tazaalu bu dañ ñuy tomb yooyu tomb yooyu di bari di bari xataa taalu qalba ba mu mujj fees dell ab xolam mu mujj ñuul kukk fa daalika nee na loolee warraan mooy tilim tilim ca mooy ñu tilim tilim xol ba ak muuróom muuroom akuk tilimam akuk eh, ñuulam kuk qaala allahu taala borom bi mi nga xam ne ka na nee na kallaa li am kay kallaa mukk mu ne bal li am kay raana tilimal na kukkal na muur na ala qulubihim seen xol be seen xol ya maa kaanu yaksibun li nga xam ne nekkoon nañ di ko fàgg ñoom yéefar ya nee na bokk na ci mooy yàlla loolu yi jur moo di tàmpe kas kes bi doomu aadama ji mu tilim kukk mu tilim tilim nduq dégg nga tilim nduq ba noppi ñuul kukk wal iyaazu billah nee na jaam bi su defee ab bàkkaar dañuy tomb ci xol bi tomb bu ñuul su tuubee ñu ñu dindi tomb boob yi ñu raxas xol bi ci loolu bu tuubut nag defaat beneen bàkkaar noonu dañuy tombaat noonu lay continuer rek ñuy tomb ba mujj xol bi tomb yi da koy fees dell mu mujj ñuul kukk nag nee loolu mooy mujj nekk tilim nag xaw ma ne tilim duq wala wala iyaazu billah yàlla nañ ci yàlla musal moo tax ñu baree bari mooy yàlla jaamu yàlla sax duñ ko man jug julli ji sax léeg-léeg leen të leen të seen xol baa tax loo mën a wax da ngay jàpp lii du leen jëriñ la fekk déedéet mukk du leen jëriñ nee loolu mooy li yàlla wax ci yéefar yi nee seen xol ba la ko tilimal mooy bakkaar yi ñuy def. yal nañ ci yàlla musal kon mbokk yi ba tey lii ay lor la yoo xam ne mu yàlla da koy indi des des na ba tey ci juróom-ñaareel bi cause yi jeexagut cause boobu lor yi aju ci cause boobu ba tey jeexagut kon fii lañ ci yem ba subaak jàmm wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira